rahimahullahu taala doon wax doon wax lii la doon wax sànq naan al imaamu qaala Tirmidi wa ghayruhu min al ulama naan al imaamu Tirmidi da wax naan ñeneen ne maanaa daana nafsuhu haasabaha kon al imaam at-Tirmidi rahimahullahu taala mu ne hada lii xadiisul xadiis la xasan bu baax mu ne wa maanaa qawlihi voilà fii la woon maanaa xaw wax jii nga xam ne moom nga dégg ci xadiis mu ne man daana nafsuhu ki nga xamante ne nii moom de moo wàcce bakkanam fexe xisaab ko teg ko ci lu neex yàlla njett ko ba muy topp awaamirullah ci sori nawaahim yi mu tere tey topp ndigalam yi mu ne nag loolu mooy yaqulu loolu mooy ah ah xaasaba nafsahu fi dunya qabla an yuxaasaba yawm al qiyama mu ne loolu imaamu Tirmidi ma wax mooy xaasaba daal dinay xisaab waaw nafsahu bakkanam duniyaa fii ci àddina qabla an yuhaasaba laa laata ñu koy ñu koy xisaab di ko àtte yawmal qiyaama bi sub taxawaay ba mu ne wa yurwaa an Umar ibn al-Khattab te lii nii soloo nañ ci soloo nañ wax ju mel ni ci Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu nan la ko waxee qaala mu ne haasibu anfusakum qabla an tuhasabu mu ne al-imaamu Umar eh, Seydina Umar amirul mu'minin moom dajale nañ ci moom mu ne mu naan haasibu xisaab leen anfusakum seen bopp mooy gis nga boo nekkee ci kaw suuf fii ngay commencer léegi def sab réglé waaw waaw te kooku koy def mooy mbir mi comme ni ñu ko indee ci ginnaaw kon mu ne xaasibu na ngeen xisaab anfusakum seen bopp qabla an tuhasabu laata ñu leen di xisaab wa tazayyanu lil ardil akbar mooy waajal leen taar leen taaral leen seen bopp seen bakkan yi na taaru ban taaru mooy boo xam ne lay koy jox taar mooy nga waajal sa bopp préparer sa bopp topp gi ngay topp alquran ak sunna yonent bi alayhi salaam loolu la naan tazayyanu ndax noonu la ngeen ngeen di amet taar waajal leen waaw préparer leen lil ardi ngir bésub ba nga xam ne ca lañ leen di exposer ca lañ leen di gaaral ca seen kanamu borom ngir àtte leen kon nag wa lépp Seydina Omar la ne moom lañ ko jëlee wa innamaa yaxifu radiyallahu anhu wa innamaa yaxifu al-xisaabu yawmal qiyaamati alaa man haazama nafsahu fi dunya mu ne wa innamaa te dëgg-dëgg yaxifu dina woyof alxisaabu li nga xamante ne mooy àtte yawmal qiyaama bésub xisaab dina woyof bésub taxawaay ba ala man ca ka nga xam ne xaasaba nafsahu moom de dafa xisaab boppam daa àtte boppam mooy dafa jël boppam xool léegi nan la bakkanam defal ndigalu yàlla yi ak tere yàlla yi bépp boo xam ne gis na ci faay gis na ne fii moom defu ko ni mu waree wala sax da koo deful du tout fexe nu mu gën gaawe ñett ci bakkanam ya nga xam ne moom yuy bon la bakkanam bëggoon ko loolu tamu newoon mu fa ñett bakkanam bam mu ne kooku na ko def léegi ci àddina bi ndax képp koo xam ne def na loolee xaasaba nafsahu fi dunya ah wa innama yaxifu dëgg-dëgg dina woyof alxisaabu atte xisaab yawmal qiyaama bisu taxawaay ba ala man ca kaw ko nga xam ne xaasaba nafsahu moom defoolu na lool boppam fii ci àddina ba pare mooy xisaaboon na boppam lii nag mu ne wayur waata ñu ngi solo an Maymun ibn Mihran mu ne ñu ngi jële ci Maymun ibn Mihran ah nga xamante ne nii eh, moom eh, ci borom xam-xam yu mag ji la woon waaw eh, kii la woon Umar ibn Abdul Aziz defoon na ko benn gouverneur voilà moom nii muy ki ñu naan xaamisul xulafaa juróomeelu xulafaa ar-rashidun di Seydina Umar ibn Abdul Aziz kii gouverneur la woon kon nag mu ngi noonale voilà ah ku dëgër la woon waaw thiqatun faqih la imaam al-Hafiz Ibn Hajar wax rahmatullahi alayhi kon mu ne eh, moom doon jël te moom de eh, doon nañ jële ci moom solos nañ ci moom xannawu xaala mu ne la yakunu al-abdu taqiyan gis nga jaam bi ba léegi li imaam at-Tirmidhi bi ëndee xadiis bi la tëcc ak lii yëpp mu ne la yakunu du nekk al-abdu jaam bi taqiyan koo xam ne day ragal yàlla dëgg dëgg dëgg dëgg hatta lu dul yuhaasiba nafsahu lu dul muy atte bi xisaab boppam waaw kamaa yuhaasibu sharikahu comme ni nga xam ne yuhaasabu moom yuhaasibu noon lay noonu lay attewe sharikahu ki nga xam ne moom la bokkal mbir xam nga nit boo mooy sa associé bis boo leen bokkee benn business ha doo bàyyi lu mu def nga ne garaawul di gëmm ci yi muy def da ngay fexe di xool est-ce que euh, ni muy dépenser suñu budget bi ak tamit ni muy gérer suñu commerce bi bu dee commerce la wala suñu start-up mu ngi mu ngi respecté affaire yi parce que bu dee ne lu ko neex lay de respecté wul cahier de charge yi ak tamit yi nga xamante ne nii commande yi nga xam ne gars yi ñoom lañ ñu commandé ngir ñu war leen livrer yoonam new ji ah yow affaire bi day far baax léegi nag niñ koy surveiller moom it mu lay surveiller ku nekk di éppyi moroomam ngir ah na ku nekk daal di mu ne yow nag sa bopp noonu ko war a def da ngaa war a xisaab sa bopp waroo may sa bopp il faut être conséquent waaw il faut nga am rigueur être rigoureux envers soi-même yenn yi yenn yi nga bopp moo ko doon wax keroog al anafa waaw al anafa bim naan al ghila asluhu cosaanam de mooy al anafa waaw al anafa mooy teddaangu bakkan yoo xam ne dañ koy jombal sa bopp ne lii moom doo ko def lii moom ba non non lii moom mënoo ko def quoi waaw bim naan mooy ca xadiisu 64 ba. bu na Abu Hurayra inna allaha yaghar ta'ala yaghar wa ghayratullahi ta'ala an ya'tiya al ma harrama Allah alayhi mu ne al-ghayra bi fathi al-ghayn wa asla al-anafa mooy loolu mooy al-anafa mooy xeet daa ngay jikko yoo xam ne yenn ñi dañ koy jombal sa bopp waaw yii moom doo ko def parce que yii dafa salte waaw borom bi nag bañ bu mu bañ jaam bi salte yooyu moo tax moom mu fiir ci waaw bëggul mu koy gis ci salte yooyu ay mooy yàlla te mooy li salte waaw kon nag mu ngi noonee kon euh, mu ne euh, euh, kon ñu ngi woon ci waxu Maymun ibn Mihran mu ne kon kon nag comme ni nga xam ne rek yu xaasibu noonu lay nit ki du nekk dëgg-dëgg ku ragal yàlla loolu muy xisaab boppam koyeen ni nga xam ne noo ne lay xisaab gi nga xam ne associéem la ñoo bokkoy mbir ci alal yoo xam ne ñoo koy gérer ma min ayna mat'amuhu wa malbasuhu ana fan muy xisaab ma ne li muy lekk ak li muy sol ci fan la jóge est-ce que dagam naan daganu te lii mooy xadiis yonent bi alayhi salaatu wa salaam waaw <laughs> summa dakara ar-rajula ash'atha aghbara yutilu safara yamuddu yadayhi ila samaa'i ya rab ya rab wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yastajabu lahu ah, wala li dhalika yonent bay saa saa wax xadiis Seydina Abu Hurayra fi Sahih Imam Muslim ah inna allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba borom dafa teey du nangu lu dul teey wax ne yonent yonent yi li la digal way ngëm yàlla ginnaaw mu tudd ki nga xam ne mooy nit ar-rajulu ash'ata arba voilà mu pënd poussière ci jëm ba jaaxle ci àll bi désert bi ci yaakaaratul kenn yaakaaratul kenn waaye moom di tàllal loxoom di woo ci turu yàlla yu kawe yi nga xam ne yii yëpp di jikko yoo xam ne borom xam-xam dañ naan ki rangool yi mooy meloona torox torox wàcce gu nit ki war a wàcce nga xam ne ñaan door a ñaan boromam yëpp matu na jaar euh, euh, remplir na ko ba pare di tàllal loxo bokk ci aadaabul naan ci tegginu ñaan waaye di tudd di tàmbali di jaar ci turu benn ci turu yi asmaullah al husna naan ya rabb ya waaye am na ko cloche am na koo xam ne dox wa sauf ko malheureusement waa li muy lekk li muy dund dafa xaram li muy naan dafa xaram li mu sol dafa xaram li mu dundee yëpp naa yi dafa xaram waa ku mel nii nan lañ koy nangu la kon kooku man la am ragal yàlla bu mat te loolee moom la ah Maymuun ah, ibn Mihraan mii di wax nii mu ne kamaa yuhaasibu shariikahu min ayna mat'am moo tax képp ku lay naan waaye loolu lool yi moom saa yi ay reen di ndax chrétiens yi reen di nañ wala France fii gars yi reen di nañoom bu ci bàyyi suñu borom daal waxoon na wa ta'amul ladina utul kitaba hillun ko waaw rendi ñi nga xam ne comme li Mawlana Ibn Abbas ne loolu rendi lay tekki voilà voilà rendi ñi nga xamante ne ñoom lañ jox téere ñoom dagan na ci ñoom ñoom seen rendi mooy chrétiens yi juifs yi dagan na ci ñoom kon nag yow léegi bul xool ñoom nuñ ko rey bëmmax nañu ko voilà def nañ ko nii ak dóor nañ ko yatak bàyyi ma bi yow daal buñ bindee ne fii fii la yàpp yi nekk lii xar nag la lii kii la yow jëlal yooyu waaye bul jël mbaam loolu waxu ko xamul dara la voilà waaw yeneen saa saam xadiisam bi ñu tudd léegi nga foog ne kooku lan mooy problème am mooy li muy lekk daganul yow nga ne loolu grawul te en plus alxuraan wax ci euh, ayatul maida aya 3 bi innama harrama alaykum harrama alaykum harrama alaykum maytatu wa damu wa lahmul xinziir wa maa uhilla li ghayrillahi bi wal munxaniqatu wal mawquudatu wa wal mutaraddiyatu wal mawquudatu wan nasiihatu wa maa akala as-sab'u illaa maa zakkaytum alquran yow bi ngay tëttaloo moom moo wax ne lee dafa xaraam bi ñu bëmbax wala duuru ko yàq hurrimat alaykum xaraamal ci seen kaw xaraamal naa ci seen kaw man seen borom lekk medd wa damu ak deret wa maa uhilla li ghayrillah lépp loo xam ne ko koy rendi leneen lu dul yàlla la ci tuddum la tax moom la ci wax ca kaw te moom la ci yéene waaw kuy kuy rendil xërëm yi wala xàmb yi loolu amoo droit lekk ci ci ci guy gi maam kumba bang la ci ndar wala maam ngeesu wala kumba kastel amoo lekk ci loolu waaw wala xërëmu gaa yi fii ci bawol wala ci saalum ci seen garab yi fii ci seen guy yi fii ci àll bi wala fii ci pénc mi amoo ci droit lekk lool buñ ko rendee foofu fële mu leer na ne fii moom ñoom lañ ko rendee di woo feebar ñu ne la dem di ñëw ba ci buntu xàmb gi rendi fa loolu wala buntu tafes ca alay mbokkay lébu waaw wala ci almeria ñag gu ñuul wala ca waa kumba ngeesu lañ koy kii loolu lépp amoo droit loolu uhilla li ghayrillah amoo droit lekk ko ak bàyyi ba bi nga xam ne al munxaniqa dafa xoju dañ koo takk fenn muy xo mu mu mu mu mu rabe di di tëbëk kii ba xoj boppam dekk ci baat bi lañ ko takk muy kii ba paas loolu boo ñëwee amoo lekk ko. wal mutaraddiyatu di jóge ci kaw daanu jóge fu sori daanu dee amoo droit lekk ko. wan natiixatu ñaari xar yi mbëkkante ba benn bi faatu parce que bii béjj na muy gudd na mu fëkk biir bi mu faatu yow boo ñëwee fekk mu faatu amoo droit lekk ko wan mawquudatu bi nga xam ne dañoo jëru yàq dóor ko ko wala lu diis dóor ko ko amoo droit lekk ko te loolu mooy décharge électrique décharge électrique bi nga xam ne yéeféri fii ci tugal France noonu la ñuy def léegi loolu la ñuy def yàppu Carrefour yi ñuy wax yëpp budul xalaal noonu la dañ koy électronarcose dañ koy dañ koy masque teur décharge lañ koy dóor mu kaddi kaddi ba dee ñu jël dagg ne la lii après yow nga ne lool garaawul ba bëmmax wala daa dóor yat garaawul wala iyaazu billah fal nattaqillah fal muraqabillah fi aqwalina waaw nañuy ragale yàlla di bàyyi xel yàlla ci suñuy wax ku manoon boo xamul neel xaw ma boo gën a seem waaw woo fi ba dañuy toog di daganal gars yi nekk France rek ak Europe nag noonu leen garaawul waa ji sëriñ la am na notoriété waxul dëgg loolu day wax lu ko neex amul du dëgg nga dégg ñenn ñi di tuumaal association yi nekk fii daan xalaal benn industrie kese la marketing kese la ay nit a ko créé ngir mën a am marché bi wal iyaazu billah ba pare di tuumaal ay jullit yoo xamante ne ñoom ñoo xeex ba dëkk bi bu dul woon ak ñoom ñi fi dund ñu lekk xalaal xanaa yu am ci nga ñëw di leen yooyu ñoom marketing kese la ñuy ay xalaal masul am kadib yaa ñu wax lu la neex lan moo tax sayyidatu Aisha radiyallahu anha ne yonent bi tawal hadith fi sahih imam al-Bukhari gis nañ fi léegi hadith yonent bi sallallahu alayhi wasallam wa dhakara ar-rajula ash'atha aghbar waaw gis nañ léegi li suñu waroo wax ne hurrimat alaykum sayyidatu Aisha fi sahih imam al-Bukhari mu ne dañoo wax ay dañoo wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko dafa am daa ay nit ñoo xam ne ah dañuy indil bi luhmana hadith ahdin bi jahiliya ñoom bi ñu duggee ci l'islam yàggul ay tuubeen lañu ay yàpp nag dafay jóge di ñëw fii ci Medina est dañuy lekk ñoom yi ñu rendi yonent bay saasaam ne ndax ndax ñun xamuñu ndax tudd nañ tur yàlla diir parce que dañuy dóor a tuub nañ ko fàtteeg yow yonent bay saasaam ne leen yéen bu ngeen koy lekk tudd leen turu yàlla mooy nag ñii ay jullit lañu te jullit bi nga xam ne sax ci l'islam la ba sa nekk bu ñëwee rendim xar fàttee wax bismillah xar boobu baax na waaw maadaama ya moom defu ko ngir xërëm yi dafa fàtte wax bismillah rendi xar mi ba pare xaram dem ci kooku loolu mën nga koo lekk waaw ñooñu bu leen bu doon lool lool loolu nekkul woon lu leen soxlaal bañ koy laaj loolu yow kon lan moo tax ñu ko doon laaj kon bu dee rek garawul yow yow bu fi bu fi compliquer seen bopp bu leen soral seen bopp yéen a bëgg a compliquer yàlla da ko woyofal waaw yàlla da ko woyofal waaw da ko woyofal lii mu wax da ko woyof lan moo ci jafe lu tax ñu lii yàlla ne lii la ngeen ne ngeen bëgg koo jafeel jël ci li yàlla lay wax lu la ci neex occulte beneen bi nëbbu beneen bi waaw wa ta'amul ladina utul kitaba halal lakum mooy lu tax léegi aaya a bi ñu wax sànk yow boole woo ko ci wax ji maanaam waaye ji bu bëmbaxee wala dañ koo bëmbax wala dañ koo dóor yàq wala yu mel noonu garaawul wala iyaazu billah te yow aaya bi tere yooyu a te ñàkk julli def ko ñoo ci yem te chrétiens yi attention borom bi la tax mu wax ñu lekk seenu seenu lekk te waxul ñi nga xam ne ñooy athée yi ak ñi nga musrikuuna arab parce que ñee borom bi daa wàcce woon ci ñoom sharia yahuud bi Seydina Muusaa lay topp tawraat lay topp te tawraat leeral nañ fa nan la ñuy lekkelu dagal naka doon al injiil bu Seydina Isaa alayhi salaatu wassalaam fii nag ñu ngi dëppook loolu moom ñu yem ci wàllu rendi mën nañ ko lekk mais ñoom ci seen bopp buñ taxawoon ne bismil masiixi ci turu al masiix ibn Maryam alayhi salaatu wassalaam Isaa la ñuy rendee loolu jullit amul droit lekk ko waaw loolu dafa leer dafa simple nag nga mën a taxawe ne jullit moom bu rendee ne bismi sëriñ diw wala loolu rendi wala bismi nabiyullahi diw ci tur yàllante yàlla diw kooku bu rendee du baax mais chrétien bi bu rendee loolu baax na ba pare nga naan waa parce que xamoon nañ ne ñoom noonu la ñuy rendee hada qawlu kadib kan moo la wax loolu ne xamoon nañ ne dañ du doon def li tax borom bi daganal ko mooy ñoom dafa amoon yoo xam ne ay précepte la yu ñu jële woon ci téere yooyu moom lañ doon topp te loolu borom bi yonent bu mas a wàcce bu mas a wàcce jàngal na leen yi ñuy lekk nan lay dagare ndax loolu mooy axe central bi comme ni ak Cheikh Ahmad Tidjani radiyallahu anhu wax mooy axe central lu lépp kenn manu la def jox jéego jëm ci borom bi lu dul la ngay lekk dagan ngay bàyyi xel ci li ngay li ngay naan li ngay sol est dagan na wala daganut waaw bu daganut damal ne manoo àgg fekk waaw mooy qutbu raha mooy lekk lu dagan te moom la xadiis yonent way sa sa wax sànq moo taxit moom ba léegi radiyallahu bu doon wax gis nga boo gisee euh, bàyyi ma yi nga xam ne ci jéeri ji lañ nekk ay ñoom xar ñoom nag ñoom jëleen ñoom yooyu noonu ay ganaar ak yoo ak même yi nga xam ne sax baax ay yu ñuy lekk la yu ñu war a rendi li tax borom bi daganal rendi gi mooy gis nga deret jooju foog mu génn gicle sinon kuy lekk yooyu noonu ngëm yàlla lay bind ci xolu nit ki waaw ngëm yàlla lay rotti ci xolu nit ki yow waajay wax loolu sax da ne taalibeem la moom nee na taalibe waaji la moom moom seen la Seydina Cheikh la ba pare di tenir discours yu yéefe nii yu bone yi moom premièrement sëriñam sax xamul te loolu dañoo wax sëriñam kese parce ngir leeral li li xool kii yu réew mi ñëw grave da ngay gis ñoom dañ laa diwee sëriñ te amul même ku amul woon sëriñ surtout hadith yi ñu wax nii yo euh, ay doy na képp dañuy wax lii rek ngir leeral moom ngir mettre ko devancer contradiction quoi dañ naan di wéy seen sëriñ xamuñu am jàngale daanaka man nga ne tous xamuñu ko ci parce que lépp c'est du folklore folklore kese ay tant fii ay kii nii wala nañ leen kii tant fii yuuxu fii déplacé wu fii fuul yi kii tam daraay xam wala iyaadu billah léegi nga yow bëgg yombalal meer gaa yi da ngay yombal kan moo dina yow na ah alaa ya'lamu man xalaq kan ci bind borom bi yombal ñépp. ne innamaa yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra dëgg dëgg borom bi li mu namm ci yéen jaam yi du lenn lu ak yomb yomb nammul ci yéen ak jafe-jafe ñëw nga ñëw ne na voilà voilà c'est pour yombal bu leen compliquer nit ñi mais wax ci masala lu dul nga nga nga nga daj nga wër bépp texte buy wax ci masala boobu sinon nga noppi mënoo jël lool lool lool c'est des dayaba te al hukmu 'an at-tasawwur loolu nga la bala maa joxe àtte ci dara foog ma xam lii de quoi s'agit-il ana mbir mi mooy lan man bu ma nee Sénégal xaw ma réalité Europe man buñ ma laajee naa ne xaw ma li mu demee wala ma laaj ba mu leer naññ. parce naan sax waa foofu ñoom dañuy rendi bu ñu rendee kan moo rendi fii ban chrétien moo fi rendi ban ban supermarché rendi lu dul xalaal mu naan foofu ay chrétien la dañuy rendi walla iyaazu billaah kon lii nga xam ne moom la Maymuun ah ibnu Mihraana rahmatullah alayhi wax dafa am solo laa yakunu al-abdu taqiyyan hatta yuhaasiba nafsahu kama yuhaasibu sharikahu min ayna mat'amuhu wa malbasuhu loolu la ko imaamu Tirmidi rahmatullah alayhi lii la ko lii la jeexale xadiis bi wax yi yëpp la fi li jële Seydina Omar waxu boppam ak li jële Seydina Omar ak lii ñoo xam ne moom lañ jële ci Seydina Maymuun Mihraana radiyallahu anil jamii' nit ki du nekk aji ragal yàlla dëgg-dëgg mukk lu dul muy xisaab boppam comme ni muy xisaabe ci mu bokkal alal ju ñuy gérer ndoo son associé min ay na matana li muy dunde fan la ko jële yeneen waaye saa saa waxul ne ah gis nga ba amul tànku kenn ci jaam alhamdulillah koo xam ne yawmal qiyaam dina dina dina génn bàmmeeru benn jéego lu dul dinañ ko laaj dinañ ko laaj ñeenti laaj Allahu akbar dinañu ko laaj ñeenti laaj Allahu akbar ñeenti laaj yooyee mooy la mooy dinañu laaj waa ji ne ko sa ci dundugum gi Allahu akbar sa dundu fan nga ko jeexale min umrihi bokk na ca laaj ya sa alal ji noo ko amee ak ba ko amee foo ko jëme kul jég sa bàmmeel bala ngaa teg dara maakalaan tëj taxaw loolu quatre questions léegi ngay répondre wu door a teg paa bokk na ci yooyu sa sa la nga doon dunde sa alal da nga yoroon noo ko amee ak ban ko amee foo ko dugal léegi nit bëgg a taxaw ne la lool garaawul voilà il ngeen di compliquer seen bopp moom moo dara compliquer nit ñi bàyyi leen di soriloo nit ñi njàngaleen yonent ba ay saat saam ci seen bu ngeen yaafuusee eh, mais yaafuus leen mbir mi ngeen noppi moo gën on kenn obligé wu ngeen wax parce que rek yor ngeen daara bu siiw ngeen yéen a ci télé yi wala kii ngeen di wax tegu ngeen ko fenn wala seen du tus mayu la notoriété boo tax bu tax ngay wax ci diini waaw kuy wax yow déggoo keroog rek doo wax hatta yawmal qiyam suñu borom dane bés boobu kenn wax laa yatakallamuna kenn du wax lu dul ci borom bi jox digal ta muy wax wa qaala sawaba lu leer lay wax fii mu ne yaa ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yéen ñi gëm yàlla ragal leen yàlla dolli leen ragal yàlla te bu ngeen di wax dee leen wax wax ju jub xoj wax ju jub xoj mooy bu alxuraan sunna bu dara raxu caaxaan yeeg nii lañ ko jàppe wala man fi ma nekk kat nii lañ ko xalaate bi ma jub bu ma juddoo nii laa fekk ñu koy jàppe ma jàppe ko noonu bay waxal nit ñi di wax ci diine yàlla ji yoo xamante ne nii dara xamoo ko ci ku nekk ku ñu laaj ci diine war ngaa def imaamu Maalik ibn Anas imaamu daaril ku ñu laaj ci diine rek jëlal safara ajjana nga teg sa ndejoor jël ajjana nga teg euh, safara nga teg sa jàmm léegi rek yow mi war a tontu yaay tànn tànnal bu la neex nga ci sa bopp bu dee liñ la laaj xam nga ko nga tontu te yàlla tax kooku mooy tànn nga ajjana bu dee xamoo ci dara di tànn ne wala di wax la leerul wala di wax loo xam ne leer na ne sax xamoo ci dara wala wala du dëgg mais nga koy wax. yow yaa jël safara sotti yow yaa tànn safara te doxoon nañ la keroog bi waa ji jógee yaman ñëw di ko euh, oh, non waxuñu ko woon waa daa jógee yaman indi ay laajam ci imaamu Maalik borom xam-xamu Hijaaz ni imaamu Maalik ni ñëpp di nit ñi di jóge fu indil ko ay question yu bari yi mu ci tontu mën nga koo compter ci sa loxo bariwul. waaye na ko mais man yaman laa jóge de dama faa jóge ngir imaali imam Maalik nga tontu mu ne waaw mais xaw ma mu ne mais ma demee lan laa di wax mu ne ma boo demee nee leen Maalik nee na xawul lim leen lim leen tontu nii te te tontuwul sax bu ma juuma un tiers bi tontu mooy laaj yëpp boo ko xaajoon ñetti xaaj benn bi rek tontuwul tolloo wala boobu bu ëpp ko tuuti mais xaaj bi moom c'est sûr que tontu ko. mel ni yoxoon ko vingt questions tontuwul sax bii si nee na manu ma ko waa ji naan ko nee lu waaye man mu ne boo demee nga ne leen Maalik nee na xamul voilà kooku loolu mooy ragal yàlla moo tax yàlla nañu borom bi may ragal yàlla ci suñuy wax suñuy ji bu ñu xamul ñu ne xamuñu waaw yeneen trois cent cent ci boppam la xadiis ba wax laaj nañ ko ban suuf ban ci suuf bi moo gën mu ne xaw ah xaw ma xanaa ma laaj Jibril Seydina Jibril ñëw alayhi salaatu wa salaam yonent ne ko mais ban suuf moo gën Seydina Jibril ne ah loolu da xaw ma xanaa ma laaj borom bi mu laaj yàlla ban suuf moo gën borom bi nga xam ne allaamul xuyuub non ki nga xam ne non mu ne suuf yi gën mooy jàkka yi suuf yi nga xam ne nag ñoo gënuñu mooy marché yi. mooy marché yi loolu taxu ñoo jóg mais lu tax marché yi jàkkee mooy man nañ ko comprendre <laughs> mooy moo tax mooy buyutullah fii buyutin adina Allahu an yurfa'a wa yuzkara fiha ismuhu waaw ci ay néeg yoo xam ne bi moo ci joxe ndigal ñu way yëkkati di ko fa tudd di fa jox leen ak tuddam ak ci xeetu jaamu yàlla yi fay def ci julli ci kar ak yu mel noonu ak jàngale jàngaleen diine yooyu tafsir yeeg alquran yeeg lépp loo xam ne lay may ci loo xam ne ngir nga dina mën a explorer alquran ak sunna ci alaat yeeg yëpp ak hadith yonent waaye saa saam xam-xam yi ci jub loolu lépp d'accord nañ ak tamit toog di zikr di def azkar waaw ñi nga xam ne ñoom dañuy dañuy fi dañuy euh, euh, sikkar bil ghudu wal asal waaw yahmadunaka di wax alhamdulillah wa yusabbihuunaka subhaanallahi di jolli ci jàkke yi yooyu neex nañu xam ne loolu moo gën ginnaaw bi ñu ko borom bi yeneen waaye saa saam xamale mais marché yi nag euh, parce que yi fa la wax yu bari yi dul am fa lay amee <laughs> commerçant yi wax naa ci yàlla ne lii lii non yow saa yi yow itam boo li ñoo wax ca loolu mais saa yi lii nan nga ma ci mën a ñëwee naan da ma koy jëndal dix mille alors lii man quinze mille laa ko jënde waat naa ci billahi wallahi wa tallahi alors que day nar neen waaw yu bari fa lay jaar waaw ngir waxaat mu indiwaat ñu ci problème lekk lu daga fa ñuy yaxantoo fa la wax yu amul yi nan ngay def ndax nit ñi wala ah lil mutaffifin alladhina idha ta'alu 'ala an-nasi yastawfun wa idha kaduhum aw wazanuhum yukhsirun loolu fa lay amee ñi nga xam ne ay traître lañu ay kii ay naxaatekat lañu ay corrompu corrompu ay ay apprenti corrupteur ay maître corrupteur lañu boo ñëwee fii ñu lay nattal ah furu rek dañ lay nax. ñoom bu dee ñooy dem di jënd dañ naan la waaye leen di jaay en na mat de na mat bu dee moom mooy jaay nga ñëw en détail nga ñëw ci marché bi di jënd mu defal la kilo nga ne ko kilo poobar laa soxla bu la tegalee balance kii bi poobar bi poids bi bu tegee sotti bala moo kii rek mu dóor affaire bi ne mat na rek yëkkati la ay grammes sàcc ci marché bi jour bi yëpp ñu ngi sàcc ñëpp ay grammes ngir la lam tay am loolu yëpp ci marché yi lay xewe ak jëwaate yi nit romb ngay jëw waaw duggal suñu marché yi musique bi jàllaajoo ah rey julli yi parce que ko ah, marchandise mi gars yi ñu ngi wàcce marchandise mi te dama koo war a surveiller tàkkusaan yu jot mais yoon newu nga nekk fi ba tiris weesu ba guddi te jullee koo tàkkusaan loolu lépp ci marché yi day <laughs> ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne nii maa benn malaaj koo xam kon nag mu ngi noonu kon daal ñu yem ji ni al imaamu Tirmidhi loolu mooy xadiis bii nii kon gis nañ li ci ne ak li nga xam ne ci gàttal mooy eh, léegi mais ban lëkkaale la xamat ci li nga xamante ne mooy muraqaba baabul muraqaba ah te te ñu waaw non baabul muraqaba jaar bi muraqaba bi mu war a am ak boromam di sóoraale boromam di ko bàyyi xel ci li muy def mooy al kayyisu ki muus mooy day fexe di sóori bakkanam di ko borom bi defal boppam te mu ne ki texe mooy ki ko ki ko yar tëgg ko teg ko ci li neex borom bi fóot ko ci yu sellul kooku man daana nafsa wa amila hein lima ba'da al mawt kooku parce que yuraqibu Allah day day bàyyi xel boromam ndax kenn manu la noot sa bakkan di ko jaare ci ay yogaawa ay kii yu bouddhiste loolu benn partie bu ndaw la loolu dara li ñuy def noonu mais bi tax ñuy wax dëgg bi tax ngay am alfalaah ba borom bi na qad aflaha man zakkaaha loolu ci alquran nga ko war a jaar nga koy jaar ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam di ko def di leen roy di ci topp di topp di takkoo ak ndigalam yi tey sori terrain yi te borom bi kese tax ngay bàyyi xel ci say wax daana nafsa mooy yi nga fa wàcce sa bakkan waaw ba noot ko. ba yi nga xam ne moom la la yàlla digal nga ciy seet borom bi kese tax nga noot ci sa bakkan yi nga xam ne moom la yàlla tere sa bakkan bëgg ko lool nga laaj gi ci waaye muraqaba bi ngay def ak sa borom tax bi ngay def sa borom bi bàyyi xel sa borom tax na nga bàyyi yooyu te yàlla kese tax saa boo demee sax sa xel nar cee dem nga fàttale ko sa borom waaw al ihsanu an ta'budu allaha ka'annaka tara